moom nag mu ngi tuddoon ibnu ummi maktum dañoo wuute nag ci turam waa madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam dañu ne ñoom dañ koy woowe di ko woowe abdullah ibn qays ibn zaida ibn asam ibn rawaxa al qurashiyu al mooy waa madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ñoom ni koy woowe di ko tudde mooy abdullah ibn qays moo tax ñoo abdullah ibn ummi maktuum moom ñoom noonu lañ koy woowe alors que euh, waa ahlul iraq nag di waa iraq ñoom du abdullah lañ koy woowe ñoom amr lañ ko tudde amr lañ koy woowe moo tax ñoom dañ naan amr duñu abdullah ibnu ummi maktum dañ naan amr ibnu ummi maktum lool moo tax boo déggee walla nga gis ci téere xam-xam yi euh, nga dégg ñu naan ab saxaaba boo xam ne ñii ne amr ibnu ummi maktum nga gis ci amr ibnu ummi maktum xamal ne mooy abdullah bii ndax waa iraq loolu lañ koy kii ak ñu ànd ak moom ci ñoon ci loolu alors que waa ahlul madina gaw nga xam ne nag fa fala ne woon mu jóge dëkk fa euh, euh, moom màkk la dëkkoon waaye bokk ci ñi njëkk gàddaay ñoom abdullah lañ koy woowe ibnu ummi maktuum radiyallahu taala anhu wa arda moom nag yaayam moo doon aatika bint abdillah moom bokkoon ci waa banu maxzuum moom nag abdullah ibnu ummi maktuum dafa bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi njëkk dugg ci lislaam comme ni nga xamante ne nii noonu la ko saar boo bële di wane moom mi li yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi muy euh, digle ni gis nañ ne suuratu abasa moom mii la doon wax moo tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bu ko musoon a gis muy ñëw danaan ko marhaban bi man ba nii fiihi rab mu mënaan ko maa ngi lay tatangal bienvenue aksil ci jàmm yow mi nga xam ne ci yow la ma sama boroom yedde mooy ci suuratul suuratu abasa wa tawalla ba nga xam ne ci la ne woon te loolu gisoon nañ ko ci xadiisu e, yaa Aïsha radiyallahu taala ak yeneeni saxaaba yoo xam ne ci xadiis yoo xam ne yu wér lañu këne moom abdullah ibn ummi maktum radiyallahu anhu dafa ñëw fekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam comme que dafa newoon silmaxa di waxtaan ak lenn ci kilifaay Quraysh yi ñoom euh, al-Walid ibn al-Mughira ñooñu ba mu jàpp ne naan leen ndax gisu ngeen li ma leen proposer li ma leen indil l'islam du lu baax ñu naan ko aha kay gisuñu lu lu baax la moom nag muy profitoo ci loolu moom alayhi salaatu wassalaam ndax Quraysh lu tout le lay déglu buñ la dégloo ba la li nga indi lu baax la mooy peut yàlla ubbi na bunt ngir ñu dugg ci lislaam muy profitoo ci loolu Abdullah ibn Ummi Maktum ñëw wakaana mu riwaaya bi ne wakaana ama dariran dafa nekkoon koo xam ne moom doonu loon gis ay bëtam dafa muur woon mooy silmaxala woon mu ñëw naan yonent mi alayhi salaatu wasalaam xamal ma ci la lii la sa boroom xamal yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di koy wan ginnaaw wëlbatiku di wax ak ñële ndax jàpp na ne ñii bu ma leen amee Quraysh yépp tuub alors que kii dugg na ci lislaam ba pare waaye ginnaaw loolu suñu boroom dal di wàcce début saar boobu di abasa wa tawalla an ja'ahu al wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'u dhikra mu ne moom si eh, eh, eh, borom bi subhaanahu wa ne abasa wone na ginnaaw abasa mooy ñëkkal na kanamam watawallaa mu daldi wane mu mu daldi wane ginnaaw kan moo def loolu waxu ko muy alayhi salaatu wassalaam waaye ci teggi ni neewu ko abasta watawallayta an jaa'aka lama déedéet waxul lool de mu ne abasa abasa wa moom di ñëkkal na kanamam ana kan moo ko def mooy rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam wa tawalla mu wane ginnaaw kañ la def lool mu ne an jaa'ahu lama ba nga xamante ne nii ca la ba dikkal mu ne wamaa yudrika te yëguloo te xamoo kat ne amaana la àllahoo këne waa jooju kat di ama boobu di silmaxa boobu di kondoon la laaj naan la allimni mimma allamaka rabbuk rabbuk naan ko xamal ma li nga xam ne moom ci lii la sa boroom xamal muy alxuraan ak diineem moom xamoo ne allah ya zakka këne lam la doon laaj ngir nga xamal ko moom loolu dina ci jóge fóotu bopp fóot boppam ci ay bàkkaar ak ay taq-taq ak tilim tilim kon moom xamoo woon loolu aw walla boog wala yadhakkaru mu daal di fàttale ko bu ko defee ci waaraate gi nga xam ne moom la ñëw di la laaj ba boo ko waaree fa tanfa'uhu mu daal di koy jariña zikra sa fàttali googu amma kantaan ak waa ji nga xamante ni nii amma man istaghna kantaa waa ji nga xam ne nag moom boroom alal la moom dafa woomle fa anta lahu tasadda borom boroom daraja di waa Quraysh ñoo ñële nga xam ne kuffaar yu mag yoo yële nag koo kële moom ca ñoom ña nga doon waxal foog ne dinañu tuub fa anta lahu tasadda nga dégmal ko di ko dégg wa ma alayka alla yazakka te nag buur yàlla tegu la moom ak génnam ci bakkaaram yu mag yi di bokkaale borom bi subhaanahu wa loolu nekkul sa kaw bakkaar gi mu nekke bañ a gëm yooyu yow yàlla lim la digaloon mooy nga jottali jottali nga kanta kuffaaru Qurayshi nii mooy ne lool def nga ko bu doon sax ñoo xam ne jottalee goo ci ñoom ñu ne waaw waaye ñii ci guddeeg bëccëg ci nga dëkk di leen woo faale wuñ la kon nag wama alayka alla yazakka te yàlla gàllul sa loos tegu la alla yazakka waa ji bu bañee tuub wala mu bañ a fóotu ci ay bàkkaaram moom ko kaafir bu mag bi loolu yàlla tegu la ko de wa amma man jaaka yas'a mu ne kantaan ak ki nga xamante ne nii moom ñëw na yasaa ñëw ak tànkam di silmaxa dox ak tànkam jóge fële fay bàyyi yitteem bàyyi yépp ñëw dina laaj waxuwata ba muy ñëw kat dara indiwu ko lu dul ne moom yaxsha daa nekk aji koo xamante ne ku ragal boroomam la subhaanahu wa taala looloo ragaluk yàlla moo ko puuse mu jóge bàyyi yitteem jóge fa mu jóge ñëw ba fii nii ci xoraj fay kaaba gi zaada allahu tashrifan wa takrima di wax ak yow kooku dara yëngalu ko dara yëkkati ko lu dul ak ragalu yàlla moo tax mu ne wa huwa ta moom ma la de nekk yaxsha ragal yàlla fa anta yow anhu moom ci moom talaha nga daal di koy wan ginnaaw mu ne ko woon nag kallaa déedéet lii bu ko defati ndax alxuraan ji kat innaha tadhkira moom de fàttali la te kii dafa yow bëgg nga fàttali ko ko moo tax ma ne la aw yadhakkaru fa tanfa'u dhikra loolu aaya yooyu moom ci moom mi di Abdullah ibn Ummi Maktum radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah ci moom la wàccoon foofale ca Makkatal Mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takrima bokk ci li nga xamante ne nii day wane na moom bokk na ci njëkk a dugg ci assaabiquuna al awwalin min al muhaajiriin bokk ci ñi nga xamante ne nii foofale ca Makka ne woon bokk ci ñi njëkk gëm yonent bi alayhi salaatu wassalaam dugg ci lislaam bi moom sayyidina Abdullah ibn ummi Maktum radiyallahu taala anhu wa arda kon nag gis nañ ne moom kon ibnu ummi maktum radiyallahu anhu bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam tamit kon joxe ndigal ne gàddaayi leen ginnaaw aqaba asaaniya wala saalisa bu mujj bi ne leen yàlla defal na leen yasrib madina seeni mbokk yu fa nekk dem leen ah, seydina musab ibn umayr wax nañu ko Seydina al Bara ibn Azib radiyallahu anhu nee na ci xadiis boobu nekk ci imaam al Buxaari te ñu tuddoon ko këne moom mooy ki nga xam ne ak Seydina Mus'ab moo njëkk a ñëw ak Abdullah ibn Ummi Maktum te biñ ñëwee dafa nekkoon nag boroom xam-xam comme saxaaba yonent bi alayhi salaatu salaam ñoo ñépp waaye bokk moom mii ci ñi ci ràññeeku moo tax ñoom ba ñëwee mu ne ci riwaayu imaam al bi wa kaanu yuqri'aana yuqri'aani naas alqur'aana loolu yuqri'aani naas dañ no nekkoon doon jàngal nit ñi lan alxuraan lañ doon jàngal nit ñi muy alxuraan ji nga xam ne moom lañu jële ci sang bi alayhi salaatu wassalaam bi ñu agsee moom lañ doon jàngale foofule madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam moom nag bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di gàddaay si moom abdullah wala amr ibn ummi maktum loo ci wax mais abdullah bi moo gin a siiw te comme que waa madina fala woon te ahlu makkata ahlu makkata adra bi shi'abiha waa màkka ñoo gën a xam seeni xuri dëkk mooy liñ naan loo xam se dam lan ba la ñuy wax wala ma Demba loo gën a xam di Samba lan noonu loo xam Demba masamba wala ma demba fàtte naa expression ba de gin laa xam demba mooy loo gën a xam sàmba ma sàmba wala ma demba en tout cas xam ngeen li ma euh, loolu leer na mooy daal loo gën a xam mooy nit ki loo ko wala euh, sénégalais bi man manumaa nekk Australie masumaa dem Sénégal xooluma ko fenn géewuma ci ba pare bëgg ko gin ne ko man yow gis nga Koumpentoum dee nga dëkk maa la a xam lool waaye lii nag bokkul ak loolu ndax lii ay boroom xam-xam lañ yoo xam ne te comme que dañ doon wër tamit mooy toogu ñoon mooy ne waa mais waa ahlul madina ñoom loolu la ñu wax que ne Abdullah la tudd waaye waa ahlul iraq te seen wax c'est fondé tamit du loo xam ne dañ naan moog waaye Australie géeyam di non mooy ne ndax ñoom dañ doon tukki te ay boroom xam-xam lañ yoo xam ne li ñuy wax day am fuñ ko teg mais Abdullah bi mooy li gën a siiw muy kon moom Abdullah ibn Ummi Maktum bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daf ko boole ci ñi nga xam ne ñoom ñooy yëkkati chi'aarul islaam muy symbole lislaam muy bokk ci muy nodd nga xam ne symbole bu mag dëkk boo dégg baax na ba yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bu doon xare yi bala moo song benn dëkk bu déggee ñu fay nodd day xaar ba heure julli bu déggee ñuy nodd mu dëpp xam ne fii ay jullit lañu bu fa déggul nag mu daal leen song kon loolu dañuy muy symbole bu mag boobu yonent ci alayhi salaatu wassalaam daal di koy boole ci ñi nga xam ni ñoo doon ay noddukatam euh, moom nii ak naa Bilal siiw na naa Bilal moo ci gën a siiw mais Abdullah ibn mag tuum ak Saadul Qurazi tamit ak Saad al Qurazi tamit moom noddukatam la woon ak Seydina Abu Mahzura mi ne woon Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takriman gis nañ ne li gën a dëgër mooy ne moom dafa bokk ci njëkk gàddaay mook Seydina Musab ñooy ñoo ñu njëkk agsi contrairement ak li say euh, Imaam Ibn Saad moom ne affaire moom après Badar la la gàddaay si loolu lii moo ko gën a dëgër fuuf fuuf fuuf euh, te yonent bi aleyhi salaatu bi mu nee madinatul munawwara tamit ala saakini afdalu salaatu wassalaam bari na lu mu ko fa doon bàyyi muy assurer intérim bu demoon ay guerre yenn guerre yi moom abdullah ibn ummi maktum da ko fa doon bàyyi foofale ci euh, madina muy nekk yi nga xam ne mooy ne intérim moom bu ko wax xam nañ luy intérim buñ nee président bu fi jógewul président Sénat wala assemblée nationale moo koy jiitu moo koy topp mooy mooy nekk intérim moom kooku xam nañ li muy def moom mii moo fa doon toogal yonent bi alayhi salaatu salaam fa la ko doon bàyyi nga xam ne mooy jiite mooy liy doxal dëkk bi moom ci loxoom lay ne ginnaaw bi mu doon dem yenn ci xeexam yi moom alayhi salaatu wassalaam Euh, naka noonu euh, bokk na tamit ci ñi nga xamante ne nii moom Abdullah ibn Ummi Maktum ci ni nga xamante ne tamit ràññeekoon na mooy ak jaamu yàllaam gu màgg malgré li nga xam ne moom mooy selmaxa lim ne woon xam nga euh, àddina bi léegi ñoom dañu jàpp ne en tout cas surtout léegi am na pays yi comme pays occidentaux yi commencé nañ ñoom bu yàgg di ci yeewu mais boo gisee ba léegi mais surtout pays euh, suñu dëkk yéeg yooyu mooy ñoom handicap handicap ñoom problème la mooy ne handicap ab wàññeeku ñoom dëgg la daa am lu wàññeeku ci nit ki mais ñoom ñoom li nga li nga manqué lañ lay xoole alors que l'islam du loolu l'islam xamul mooy ne moom jullit ñi bu yàlla buy wax yonent ma ne saab saab buy wax ay jullit lañuy wax amul ay kii daa am lu mu moo tax xoola nodd te nodd dangaa war a xam lan mais heure yi te heure yi temps yooyu amul montre azan basique amul woon toog ñu heure li la wax ne nga dégg muy nodd nga xam ne heure bi moo tax Abdullah ibn euh, euh, euh, Abdullah ibn Umar ibn al mooy bi mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dane bilaal day nodd ci guddi inna bilaalan yu'adhinu bi layl fa kulu washrabu hatta yunaadi ibnu ummi maktum ne leen bilaal de e, day nodd loolu imaam al buxaari imaam muslim daal nañ koy solo muttafaqun alayhi la naka noonu imaam ahmad ibn hanbal e, naka noonu ay imaam ibn sa'd yooyu solo nañu xadiis boobu mu ne moom abdullah ibn umar ibn al mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dana Bilaal day noddu ci guddi gi mooy pour fajar avant fajar giy jot di xar mu ne yéen ñiy woor xëdd leen lekk leen ngeen naan ba ni Abdullah di ibnu ummi Maktum doomi ummi Maktum di daal di nodde moom Abdullah ibnu Umar mu ne wa kaana ama dafa nekkoon silmaxa boo xam ne laa yunaadi du noddu xatta yuqaala lahu ba niñ koy wax asbaxta asbaxta naan ko mooy da xam nga fajara ngi jot si fajara ngi jot si mais xam nga lislaam moom bu ñëwoon nanaan la non pour bañ cee nekk di sonn ku koy ba pare moo ne boo ko joxee affaire bi il faut am ku koy guider ci yenn yi mais nañ ko jox keneen koo xam ne moom dina mën a xool horizon bi di kii l'islam xamul lool ndax ñépp la boole moo tax loo xam ne yow xoolal li li lëkkaloo ci loolu ci nodd moo tax nodd yonent bi alayhi salaatu salaam ne Euh, euh, euh, al imaamu daamin wal muazzinu mustaman imaam garant la imaam garant la loolu moo tax mooy moom mooy garanti julli nit ñi ndax moom ci moom lañ teg mu nekk ci kanam boo demee jax ci xanafiye yi rahmatullah moo tax ñu naan la imaam bi bu bu julleem yàqoo ñi ci tegu seen julli day yàqu même bu dee li waa jumhur wax moo gën a dëgër te ne non non non condition muy ñi muy jiite par exemple xam ñu xam ne yow laata ñuy commencer ñu xam ne imam bi moom jàppul moom wanag moom daal ci wanag wi la génne te wanag kenn manu faa jàpp see la ñuy jàpp mu génne ci wanag wi ba pare ñëw ne gaa yi taw xaw leen ñu julli ñoom it ñu noppi noonu julli noonu ak ñoom xam loolu am na yenn ci borom xam-xam yi ne kooku yéeféer la waaye julli saa jàpp kooku ndax day fooy diine ji même bu dee li gën a dëgër ci waxu borom xam-xam yi rahmatullah alayhi moo ni du yéeféer mais nag def na kabira ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam dane euh, laa yaqbalu llahu salaata ahadikum ida ahdas hatta yatawadda buur yàlla du nangu julli kenn ci yéen bu tojalee lu dul mu jàpp ak la tuqbalu salaatun bi ghayri tuhuur wala sadaqatun min ghulul buur yàlla du nangu benn julli bu àndul ak laat tawru nangu benn sarax boo xam ne ci wuruj ak toje alalu gaayeeg luubal ci nga ko jël léegi mooy waa ji yaa ayyuha lladiina aamanu idaa qumtum ila salaati fagsilu wujuuhakum buur yàlla ne yéen ñi gëm yàlla bu ngeen jógee di julli ji na ngeen bu ngeen bëggee julli ji na ngeen jàpp moom mu ñëw tay ko léegi ci kaw gaa yi dina xam ne waa ji gis nañ eh, waa ji jàppul mais comme que ab sëriñ la wala waa la joo xam ne ah xanaa à condition it mu nekk koo xam ne ku kii mu ray na ndax léeg-léeg dinañ la permettre yoo xam dafa xaraam ci kaw pas yëpp bu dee ne waa ji xam nga ne après yow sa vie lay éliminer euh, mais daal mooy ci ci loo xam ne lu kii nga moo tay ko bàyyi waa ji jiite def ngeen lu garaaw léegi mooy yow li mooy ne li al imaamu daamin la ci jullit nit ñi moo tax ñu war a xool ilimaan yi ilimaan joo xam ne tari faati xam jubut lax na rek la mooy ay fut rek lay def wala laaliin warula jiite kuy wax wala laaliin warula jiite koo xam ne wala daaliin lay wax kooku kuy wax wala laaliin ni moom la war a jiite surtout bu dee ne moo ko tey mooy ne mën na koo ma mooy ne na koo euh, mën na koo lan réparer samay maam samay kii nii doon jànge ma ma tey ne lii war a mën a wax wala daaliin manaan wala laaliin en tout cas bàkkaar la te koo sax warula jiite nit ñi loolu benn affaire la ak koo xam ne ak yeneen ak yeneen mooy ne kon moom gaanaa la moo taxit nit bu booy julli ci ginnaaw imaam mu juum yow nga juum comme nga waroon imaam bi toog ci deuxième rakka bi yow nga juum jóg automatiquement tisbaar ngeen di julli ñu julli ñaari rakka yow yow commencé nga début imaam bi mu julli ñaari rakka ne allahu akbar pour toog deuxième bi toog di taa yow nga jóg rek jóg taxaw delluwaat loolu garaawul doo sujjóotaat ay baadaak qabla doo ko def ndax la al imaanu daamin imaan imaan bi moo garanti loolu voilà ak yeneen yoo xam ne ci buntu fiq yi gars yi nañ boo fa demee dina gën leer mais am na yoo xam ne ilimaan bi du ko garanti ah déedéet mooy allahu akbar takbiratul ihram loolu imaam du ko garantil kenn ku ko deful mooy ne loolu manuñ ne defoo ko ah waaw kon garaawul imaam bi moom bi muy commencé defoon na ko jeex na ah non non mu ko loolu bokkul lii non non loolu imaam du ko yenu waaye tamit ay ruku ak i sujud mooy ne farata yi farata yooyu ay ay takbiratul ihram ruku sujud ak yooyu loolu mooy ne yow boo ko deful loolu imaam du la ko jëlee la ah. yow da koy defaat après soit après nga annu da ngay annuler boobu noonu bu dee mën nga koo def avant imaam bi jóg ci ràkk bi. mooy comme yow rukon bi imaam bi da koo def yow ngay xoole ba defoo ko moo xam bousculade wala sa xel nekkee ne nga jekk rek gis imaam bay sujjóot yow nga nekk mooy rukon nga ba pare yow yëgoo ko soit boo manee gaaw rukon ànd ak moom fekk ko te du te doo ko te du la nga def ko wala nga topp ko te rukon ba nga annuler rakka boobu boo paree nga daal bi indi sa boo xam ne mooy remplacer boobu ndax farata boobu moom moom du la ko dindil mooy ponk yi voilà farata yi waajib yi mën na la cee kii mais ponk yi moom du la ko dindil moom loolu du la ko garanti léegi wal muazzinu ci gàttal wal muazzinu mustaman waa ji nga xam ne nag day noddukat la kooku dañu koo lan kooku dañu koo wóolu ndax moom noddu bi muy def ci la kooru oo kooru nit ñi ndax baax naam wir naam baaxul mais ci la ci la ajowa ah. si kooru nit ñi ndax ñoom seen koor baax naam baaxul ci loolu la aju imaginer waa ji daal di euh, euh, noddu heure boo xam ne sawaay euh, dog jotagul gaa yi dégg ko rek ne tiwis jot na daal di lekk mais ak ko loolu bàkkaar moo ko mooma ah. mais itam bu dee ne di noddu heure yoo xam ne yow xëdd jotagu euh, xëdd weesoogul tax nit ñi xëdduñu àq boobu yaa ko yor ainsi de suite moo tax dañ koy wóolu ilimaan dañ koy wóolu mais xoolal yooyu yépp ma yooyu yépp dugg ci ñu jox ko koo xam ne moom ay bëtam mooy silmaxala mais moo taxit léegi kii dañ ko doon wax wa kaana ama la yunaadi hatta yuqaal lahu asbahta asbahta ay citta an tusbih tuutee des fajar gi daal di jot bu ko defee mu daal di jóg balaa moo jóg bay waaj a kii mu jot mu daal di noonu léegi euh, moo tax lii day ware ne suñu yii nii ñu yor marhaban mooy euh, euh, azan basique yeeg yooyu baax na mooy ni li nga xam ne moo lay ak yi lay wanal ak calendrier yi lay wan ne heure bi lii la yooyu yëpp sunna la tamit ndax kii kan lañ ko doon lañ ko doon asbaxta asbaxta wa kaana laa yu azzinu te bu noddul mooy julli jotagul lii dañ ko daa am nit ku ko doon wax julli jot na léegi loolu bu yàlla defee mu nekk montre boo xam ne dañ ko tamit def ci calcule yu baax yi dix-huit degré dix-huit degré fajar ak kii euh, géey yooyu baax na mooy ne loolu tamit dañ koy jàng ci xadiis bi léegi kon ñu gis ne kon moom bokkoon ci noddukatu yonent bi alayhi salaatu wassalaam discrimination bi ay kii lii lañ koy xoole dafa manque lii wëg loolu l'islam xoolul lool moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba mu ci kaa yoo xam ne loolu li koy kii mooy ne dafa laaj loo xam ne comme guerre euh comme guerre bu dee guerre loolu dafa laaj lu gën a poussé moo tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme ni nga xam ne noonu la euh, Zayd ibn Haritha radiyallahu taala anhu wa ardaahu daal di nettalee moom mu ne euh, euh, di Seydina Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu mu ne dafa newoon nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam loolu imaam al-Bukhari daal dina koy solo imaam at-Tirmidhi ñoom imaam Ibn Sa'd ñooyu daal dinañ koy solo euh, mu ne mu jaar ci yoonu euh, Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi mu jële ko ci Marwan ibn Hakam ne ki ko nettali mooy kan Zayd ibn Thabit mu ne Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu dane yonent bi alayhi salaatu wasalaam da ko wowoon doon ko digte laa yastawi alqaa'iduuna min almu'miniina wal mujaahiduuna fi sabiilillah ne mooy aaya yooyu ne ñi nga xamante ne ni ñoo toog seen kër yi demuñu guerre toog ci dëkk bi demuñu ci way ngëm ñi bu xeex amee ak wal mujaahiduuna ñooñu yemuñu ak ñi nga xam ne dañoo dem ci guerre bi xeex ngir yàlla ci yoonu yàlla ñooñu yemuñu nee na fa jaahu ubb ibnu ummi maktuum ibnu ummi maktuum di abdallah bi daal koy dikkal nee na fekk wa huwa yu milluhaa fekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ngi ma koy dicté aaya yooyu qaala nee na moom mu ne bi alayhi salaatu wasalaam yaa rasuulallah yow ndaw yàlla law astatiicu ljihaada la jaahat wa kaana ama fa anzala allahu taala laahu ala rasulihi wa faxiduhu ala faxidi fa saqulat alayya xatta xiftu an turadd faxidi an turadd faxidi summa suriya man fa anzala allah gayru uli darari gayra baax na gayru baax na gayru uli darari moom ah, ah, Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu mu ne bi ma yonent mi alayhi salaatu salaam dicté aaya boobu ma koy bind rek ci benn mbagg mooy eh, ay der la ko doon bind noonu eh, nee na mu ne léegi euh, moom Abdullah ibn Umm Maktum ñëw mooy ñi toog ci dëkk bi yemu ñook ñi dem di jihaad mu ñëw na yonent mi alayhi salaatu wassalaam ne ko yow ndaw yàlla li de fekk mu koy dicté Zayd ibn Thabit mu ne ko radiyallahu anhu ma maa ngi wàcc yàlla ne ne ko man de bu ma mënoon jihaad bu ma mënoon a jihaad def ni ñépp naa ko def moom Zayd ibn Thabit mu ne wa kaana ama li tax mu wax loolu mooy dafa silmaxa woon nee na suñu boroom daal di wàcce ci yonent mi alayhi salaatu wasalaam fekk poojam ni ñu tooge woon pooj yonent mi alayhi salaatu wasalaam dafa tegu woon ci pooju Zayd ibn Thabit nee na affaire bi bi wax yu biy wàcc sama tànk bi diis ba ma ragal ne sama sama pooj bi day xar yaxu pooj bi mooy xar ndax nit ci pooj yonenti mi alayhi salaatu wasalaam tànkam bi diise woon ndax lan ndax wax yu biy wàcc Allahu akbar nee na ginnaaw gi mu daldi affaire bi dem mu daldi wax xayru ulil darari suñu boroom wàcce boole ci aaya boog kon laa yastawi al qaa'iduuna min al mu'miniina wal mujaahiduuna fi sabilillah après mu boole ci xayru ulil darari mooy ba mu des nag ñi nga xam ne dañoo am ngànt ñooñu mooy comme selmaxa dafa am yoo xam ne xeex boo fa nee foo xam ne flèche yi day naaw bal yi di naaw char de combat yi imagineel bu dee doo gis nooy def wala manoo déplacé wu ndax ndax yow handicapé moteur nga say kiiwul mais kon gars yi dañ lay rey ci saase moo tax buur yàlla ne ñooñu teggil na leen ko voilà mooy xayru uli darari ba mu des ñooñu euh, moom nag abdullah ibn ummi maktum radiallahu taala comme li Seydina Ali ibn Abi Taalib wax mu ne waa ji dafa am benn kii dafa riwaaye ni dafa am benn waay euh, boo xam ne benn femme benn femme juive boo xam ne da doon saaga yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ko wax lu ko neex mais femme boobu moom da doon ànd ak Abdullah ibn Umm Maktum mooy da ko doon da ko doon euh, wommat léeg-léeg di ko wommat ci yenn yi muy dox comme que silmaxa la léeg moo ko doon wommat mais ab juif la woon boo xam ne moom daroon saaga yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax mu ne comme ni nga xamante ni noonu la ko imaam Abu Dawud rahimahullah daal di solo mu jaar ci Seydina Ali mu ne anna yahudiyatan kaanat tashtumu nabiyya wa taqa'u fii da ko doon saaga di ko wax ju ñaaw di wax ci deru yonent bi alayhi salaatu lu ko neex mu ne fa xanaxahaa rajulun hatta maatat am benn waaye bu ko yootal benn waaye dal di koy xoj bam dee nda ba mu ñëwee wax ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent dal alayhi salaatu di neenal deretam ne kooku dara newu ci mooy mooy ne pen yi ñu waroon a teg ku ray nit koo kenn du ko teg ndax liñ doon saaga yonent bi alayhi loolu moom la Seydina Ali indi foofu te riwaaya boobu nag riwaaya euh, kii bi imaam ibn euh, nu mu tuddati Yunus ibn Isxaaq abi Isxaaq bi moom mu jaar ci Abdullah ibn Maqil moom moo gën nga xam ne rijaaluhu ñoom ñoom ñu dëgër lañu ci sanad boobu mooy ne moom boobu dafa ne nazala ibn ummi maktum ala yahudiyatin bil madina kaanat tarfuquhu wa tu'dhihi fi nabi boobu mu daal di wax kooku kan la préciser ne moom mooy benn femme boobu kooku noonu daal di koy rey mooy Abdullah ibn Ummi Maktum bii la woon mu ne bi nga xamante ne ci la ñëw wax ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne abadaha Allah qad abtaltu damaha ne kooku ndaw soosu nga rey yal na ko yàlla soril ci yërmandeem soril ko ci géeju yërmandeem kooku neenal naa dereetam abtaltu damaha moom nag Seydina Abdullah ibn Mas'ud bi nga xaman euh, euh, Abdullah ibn Ummi Maktum bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam génnee àddina euh, ci riwaaya kii nu mu tudd jamonoy Seydina Omar ibn al-Khattab anhu moom malgré ne gis nga ne moom moo tax yàlla wàcce woon aaya boobu doon wax ci Euh, bi mu wàccee aaya boobu naan ñi yemuñu ñi toog ak ñi jihaad moom moo ñëw na yonent ci alei saatu salaam nañ ko kii ba yàlla wàcce aaya boobu xayru lil darari waaye teewul mujj gi moom da doon dem di xeex da doon dem naan nit ñi da doon dem ci guerre yi naan teg leen ma entre les kii entre mooy lignes yi buñ taxawee ci guerre mu naan teg leen ma ci biir entre jullit ñeeg yéeféer yi fi ñuy taxaw ndax te ngeen jox ma drapeau bi ndax man duma gis waaw da doon téye drapeau bi malgré sol mbubb bu ko am yor jaaseem ay kiiwam taxaw ne mooy yor kii bi après ne moom léegi man nag duma gis bàyyi leen ma fii ma xeex ak lu ma mën a am waaye noonu la doon def léegi moo tax xaadisiya muy xeex boo amoon ci seizième année bi ci jamonoy Seydina Omar ibn al-Khattab nga xam ne Allahu akbar fa la Rustum sa waay Rustum Rustum euh, euh, kii la woon moo nekkoon généralu persi yu mag yi nga xam ne xeex boobu moo doon laa xeex la guerre décisive entre jullit ñi ak Perse yi xeex boobu ba ñu ko ñàkkee ci la Perse daanu ba tey jii may wax ak yow jullit ñi moom ay Afghanistan Iran Irak yooyu yëpp ñu nangu ko Rustum Rustum moo nekkoon général bi xeex bu metti Sa'd ibn Abi Waqqas jiite woon jullit ñi Rustum jiite perse perse yi moom mi Abdullah ibn Ummi Maktum demoon na fekke guerre boobu euh, yawmul qaadisiya di xeex bu metti boobu ci jamonoy Seydina Omar nga xam ne fala euh, romains yi daal euh, perse yi daal di jeex ba euh, li seen royaume ba jeex léegi moom xeex bi ñetti jours la def yu metti sax am na ñu ne nag ci quinzième année bi la fa lañu moom mi fekk woon na ko am na ñu ne foofu la génne àddina foofu ci Qadisiya nekkoon ci quinzième wala seizième année bi euh, moom Seydina Abdullah ibn Umm Maktum am na nag ñu ne dellu na fekke na xeex boobu participer na ci mais dafa delluwaat dem Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam waaye moom di boobu lañ gëj a am ci moom nouvelle waaye am na ñu ne moom yawmul Qadisiyya ci xeex boobu noonu ak ñooñu àndoon ak Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas jiite woon leen contre Rustum à foofu fa la génn àddina moom radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'ali firdawsi maskanahu wa mathwaahu